bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ñu ñëwaat ci fi ñu yemoon ci Uhud ci xare bi kon gisoon nañu ni xare bi tàmbale dee yi di bari ci côté Quraysh ki yoroon drapeau bi di Talha ibn Abi Talha gaay ajjanti nañ ko bi mu wa bi mu ko faatee frère bi Ousmane ibn Abi Talha jël ko moom itam ñu daal di koy faat bi ñuy faat gi faat Musaafi daal di koy jël ibn Talha di doomi Talha bi njëkk rek moom itam ñu daal di koy ajjan ci faat ko ginnaaw moom frère am Julaas ibn Talha daal koy jël moom itam ñu daal di koy faat bi nga xamante nii loolu am na. dee yi bari lool waa Quraysh daal keroog ku téye drapeau bi faat nañ ba ni nga xamante ne nii mujj gi benn jaam moo ko mujj jël bi mu ko jëlee waa Quraysh naan ko <laughs> naan ko dra défendral ñu drapeau bi laa nu tiyam na min qibalik bu ñu dikk nga wet moom jaam bi téye ko rek ñu cor li nga xam ne mooy ja loxo bi mu jàpp ko beneen loxo bi ñu cor ko muy dangu di def nii bëgg koo téye ñu daal di koy cor moo wadd laata muy daanu mu ne leen ndax matal naa yéen sama sang yi ñu ne ko matal ka gaa yi toog ko mu wadd waaw waa Quraysh mbir mi jaxasoo drapeau bi kenn manatu koo téye mu mudd wadd ba benn jigéen a ko yor da ci ñoom daal di koy téye gaa yi daw jullit ñu songu leen waa Quraysh daal di daw ne fër waaw jaar ne di daw ci xul wi ka tafarruqil jurzan mel ni kaña yooyu tasaaroo ci àll bi bi nga xam ne noonu la demee <laughs> ñépp tas jigéen yi nekk seen gannaaw di leen yuuxu waaye jigéen yi ba mbir mi tàngee ñu ndaw ah moo tax <laughs> ñoom hind di di di fiddi yi taw yu yu mag gaa yi topp leen bi nga xam ne noonu demee na nag ba jullit ni agsi ci bi nga xamante ne mooy askaral mushrikiin fi nga xam ne moom lañ defoon seen centre de commandement daal di ciy teg loxo waaw léegi nag bi loolu amee bi jël seen bagage yi ñu nekk ci kaw montagne bi bul fàtt Abdallah ibn Jubayr fii ci jabalu Rumaat fii nii ci kaw fi leen yeneen tubaab yi saa saa am ñu daal di gis affaire bi ñu ne ah affaire yi jeex na non affaire yi jeex na non xanaa gisuñu waa Quraysh di daw ñu ngay daw di dem jigéen ñi daw nañ ñëpp daw nañ. te suñu gaayaay yi ne di def di di di dugg ci seen seen centre de commandement bi di jël seen matériel lañ fa bàyyi kon nag nañ wàcc bi ñuy wàcc Seydina Abdallah ibn Jubayr reer ah samay mbokk xanaa da ngeen a fàtte li nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ah yonent bay saa saa waxoon nañu lu man de xew nañ fi des ñu ne non non non loolu bu dee nay affaire bi jeexul mais lii xale bi jeex na ñu ñu ñu daal di mooy ndugal faar euh, daal di wàcc ñu wàcc comme que Seydina Xaalid ibn Walid taayo tuubagul moom dafa xaw a écarté wu ci xare bi ak fas yi fële parce que fas yi bëgg nañu essayer nañ ay essais yu ba ay essais yu bari biñ gisee waa Quraysh ak seen ñoom Talha ibn Abi Talha Ousmane ibn Abi ibn ñoom ñoom ñoom ñoom Junaas ak nii nii niñ gaay fexe nañ def ay song Xaalid ibn Walid def na ay kii rëpp dël dem gaa yi ci kaw montagne bi flèche leen ñu reculer ñu reculer wax nekk na la dang même gisee gaa yooyu wàcc gis waa Quraysh di daw Xaalid ibn al-Walid na leen ñun ñàkkaguñu topp leen dàq fas yi xam na ne gaa yi mënatuñ leen a flèche parce que ñu fa ne bas bariwul ay treize personnes ay dizaine de personnes Seydina Xaalid ibn al-Walid contourné montagne bi nii jabalul Rumaat fexe yépp ña fa ne ñëpp mu faagaagal leen ba pare nag biñ leen faagaagalee ñu daal dugg nag wàcc foofu ci xur wi jullit ñaa ngi topp yéeféer yi waaye fas yi di ñu ñu rëppatal fas yi di joggi nit ñi di leen faat jullit ñi seen gannaaw ba pare naan oolu hubal oolu hubal oolu hubal jullit ñi yoo jekk rek dégg ay fas ak kii yëg ñu tourné gaay ku tourné gaay got gaay tasaaroo yéeféer yi ñu doon dégg oolu xumal yi doyatee lool suñu gaa yi la tourné gis fas yi ñu ne yoo Xaalid ibn Walid ak gaa yi ñu daal di ci jullit ñi ñoom itam di rey ci jullit ñi seen biir affaire bi nekk pëccëxoo ñuy reyante kenn xamul kanaykat waaw ñuy rey rek bi affaire bi demee noonu léegi nag ah, jullit ñu bari daal di gaañu keroog ci gàttal ñu faat fa ñu bari waaw ñenn ñi ba yéeféer yi daal di wax ci kaw ne rey nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam qutila Muhammad ci biir xare bi sallallahu alayhi wa sallam loolu gën a indi nag ab benn discours benn kii boobu kii ñu tudd ab pëcc xoobu mag ak rëngi rëngi benn tremblement de daanaka ci seen xol yi ñoom julli ñi ñenn ñi am benn mbooloo boo xam ne loolu da leen tiitloo ñu daw ba dem ba jege Medina ñi ëpp ci ñoom nag daal di des soofu am benn groupe boo xam ne yoon dañ ne dañuy teg seen gànnaay toog parce que nee nañ faat nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Anas ibn Nadr nekk turandoo Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi bàyyi bi xam ndax frère papam la romb leen mbooloo moom ne leen mais yéen nu leen di def nii lu tax ngeen taxaw teg seen armée yi ñu ne Muhammad rey nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam qutila rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne leen mais léegi bu ñu faatee yonent anna maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais ci li xam ne moo faat ci la yonent way sa sam faatu ñooñu daal di jóg jëlaat seen am ñoo xamante ne nii ñoom dañ ne comme que nee nañ faat nañ yonent way sa sam naa xare rek ba faatu voilà looloo fi waaw léegi nag yéenéer yi di di di di rey nag waaw keroog bokk na ci noonu la ñuy yem ci noonu ngir bañ a guddal léegi nag ñu war a ñëw nag ci ndànk-ndànk wax armée ñi ñu suul fii ngeen gis shuhada wax ngeen di gis fii ñu barrière bi nga xam ne sang yo fa tëdd te kooku ki ci nekk seen sang di Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib asadullahi wa asadu rasulih alayhi afdalu salatu wassalam keroog moom moom ki lañ ko faat ana naka lañ ko faate keroog Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ngi yoroon ñaari jaasi la yoroon dafa wóoroon waaw dafa wóoroon en plus yor ñaari jaasi la doon xaree gauche ak droite di fa di faagaagal gaay rek ku mu dajeel dóor nga daal Quraysh teg teg dóor gaay yi wadd léegi nag bi affaire yi demee noonu bul fàtte Wahshi Aba Dasma nee na man Wahshi moo nettali affaire bi ni mu faate yonent bi ni mu faate Seydina Hamza moo ko nettali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne keroog maa ngi waajal ci biir xare bi nit ñi man aw ma soxla lu dul lu dul ki nga xam ne mooy Hamza nee na maa ngi koy waajal di laqatu di moytu gaa yi di xare may moytu ba ni ma gis Hamza mu ngi euh, daal di gis benn yéefal boo xamante ne nii moom la gis woo ko ne ko hé <laughs> waaw. ne ko halumma ilayya yabna muqatta'at al-buhur muy Sibaas ah, ibn Abd al-Uzza waaw Seydina Hamza gis ko ne ko eh ñëwal ci man yow ki nga xamante ne nii sa yaay mooy xarafal jigéen ñi Makka muy Sibaas ibn Abd al-Uzza bi mu ñëwee ci moom rek di jege Hamza xam Hamza du ko mu na fenn Seydina Hamza fente ko daal di koy ajj nee na nag bi mu kiiwee man a ma daal di waajal sama semence bi waajal waajal. ba mu ba ma gërëm rek koy sànni ci ndaq bi ba mu ba ci ci ginnaaw nee bu tourné gis ma di ñëw ma ñëw ci man rek daal di daanu ma xam ne faat naa waaw ma dem toogi nele nag génn ni génn man naa li ma waroon waaw noonu la ñu faata sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa ardaa waaye yemul foofu keroog bi ñu ko faatee Hind dane wax si bi xare bi jeexee ne ko wan ma ne Hamza yaa ko faat mu wan ko ne ko mu ngi dee génn kii bi mu ne ko xottil ma biir euh, euh, biir bi waaw xotti dënn bi da génn res wi di ko jéem a sex manu koo sax mu daal di koy tifli léegi dagg fu nekk ci Seydina Hamza keroog yéeféri dañ koo dagg waaw masaloo bi daal di koy daggaate décapité teg eh, waaye bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo tëdd fii muy Seydina ki nga xamante ni mooy euh, Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhu Sayyid Abdallah ibn Jahsh keroog laata xare bi tàmbali dafa dajeeg Sayyidina dafa ànd ak Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhuma ku nekk ne nañ ñaan ñaan yàlla tey ci xare bi lan la ñuy ñaan ku nekk ci ñun lan mooy sa bëral nga bëgg Sayyidina Abdallah ibn Jahsh Sayyidina Sa'd na ma ñaan ne yàlla yàlla nag ma dajeel tey ci xare bi bu tàmbali koo xamante ne ku mën a xare jàmbaar ci waa Quraysh boo xamante ne nii bu dajeeg man ma rey ko lépp lu mu fi andi ma jël ko waaw loolu lépp muy ci sa yoon yàlla Seydina Abdullah ibn Jahsh ne amin mu ne ko yow nag kon ñaanal yow lan mooy sa lan nga bëgg mu ne ko yaa rabb man boroom bi xam nga lu ma bëgg bu xare bi tàmbalee nga daje ma koo xam ne jàmbaar la man a xare ci ñoom ma dajeeg moom xare moom mu daal di may faat daggaate ma ci yow bu ma ñëwee bu ma dekkee nga ne ma ah sama jaam yow lan moo tax nga mel ma ne la lii lépp ci yow la ñu ne amin keroog moom bokk na ci ñi nga xam ne keroog noonu lañ ko faat mu nekk goro ci yonent bi alayhi salaatu salaam nekk doomu bàjjal yonent bi alayhi salaatu salaam ndax moom mooy ki nga xam ne frère la woon ki nga xam ne mooy Zeynab bint Jahsh di soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam te ñoom ñaar ñëpp seen yaay doomu Abdul Muttalib la woon radiyallahu ta'ala anhuma kook it bokk na kiñ faat waaye bokk na ci ñoo xamante ne faat nañ ko fii nii bokk ci ñu tëdd fii ci ghazwa ci ci ma ci ci xuru Uhud muy ki nga xamante ne nii mooy Hanzala Hanzala doomu Abu Amir mi ngi al-Fasiq bi nga xam ne moo tàmbali xeer bi xeex bi woon waa Quraysh bu ma ñëwee bu ma génnee wax waa aw sama mbokk yi dinañ ma déggal commencé doon sànni xeer doomam Hanzala ibn Abi Amir waaw moom keroog lañ ko faat nan lañ ko faate Abu Sufyaan la la la dajeel ci xare bi dafa jàpp Abu Sufyaan dem ba koy rey Abu Sufyaan keroog la naroon a dee waaye am ku ko jóge ginnaaw rek daal di koy faat moom Hanzala mu faat keroog noonu la faatoo Allahu akbar xamante ni moom Hanzala keroog dafa dégg li ko andi dafa dégg Yonent bay saa saam ñuy wootee xare bi Uhud ngir ñu waajal fekk ci dafa amoon séet bu bees soxnaw la doon lu door a am. mu daal di génn waaw fekk mu nekkoon ak soxnaam jotu la sax sangu set mu génn ñëw ci xare bi génn àddina ba mu génnee àddina ginnaaw xare bi la yonent way sa saam gis malaaka yi di ko sang mu ne mu ne mais kii moo bi la ñu koy sang mu ne laajal leen may mbiram mu dem biñ demee Medina mu laaj soxnaam ne ko lan moo xew ba moom ma gis malaaka yi di ko sang mu ne ko moom kat dama doon doo daa doon door a am soxna dañ doon doo dama doon door a denc léegi nag bi mu déggee nga woote xare bi mu génn jotul woon a sangu looloo tax mu yonent bi saa saam ne ko loolu la boo tax ñu koy woowee xasiirul malaayika ki nga xam ne malaaka yi moom lañ doon sang kooku it mu ngi fii tëdd di Seydina Hanzala radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaye bokk na ci keroog ñi nga xamante ne nii ci jàmbaar yi tëdd fii waaw bokk na ci ki nga xamante ne nii mooy Sayyidina Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu nekkoon ci sangu waa Ansaar nga xam ne keroog keroog fi la daa fi la faatu Allahu akbar fi la faatu te keroog bi mu faatoo ndax Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kuffaar yi dañ ko doon ut waaw moom lañ doon ut objectif bi moo doon nañ rey Sayyidina Muhammad waaye rey Hamza buñ ko defee rek buñ jafe na waaw moo tax ñu ne qatalnaa Muhammadan qutila Muhammad loolu lépp kasib la woon yéeféeri keroog coono bu nekk teg nañ ko ko waaw ba daal damm li nga xam ne mooy bëñam daal di xalaqatul mixfar casque bi mu yoroon xeece dal na dal ba dafa mujj dugg ci biir lexu yonent bay saa saam ci kaw ba pare euh, daal di li nga xam ne mooy jëneeg yooyu yëpp yonent bay saa salaam bi xare bi jeexee dafa laaj ne ana kan moo may seetal Sa'd ibn Rabi' est ce que ci ñi faatu la bokk wala ci ñuy dund am kenn ku ne man yonent bi alayhi salaam léegi loolu nan la mujje loolu la ñuy gis insha allah ci jotaay bii di ñëw jeexalaale li nga xam ne mooy nettali ghazwat Uhud insha allahu taala wallahu taala a'lam